ci yëf boppam lu mel ni ki développement di yëngu ci wàllu développement social politique yooyu yëpp sëñ Basir Sarr mi bokk na ci ñi nga xamante ne daan na ci yëngu sëñ Basir Sarr itam doon na koo xam ne itam mbooleem kuréel yi nga xam ne day yëngu ci lépp loo xam ne day soqali réew mi moom dana ci faral di bind ak di joxe ay xalaatam nga xam ne mën nañu wax ne ba tey bindkat la ba tey doon ab gëstukat boo xam ne day faral di bind ci lépp loo xam ne day yitteel réew mi ak doomi réew mi ci biir loolu am na pièce théâtre yoo xam ne yu bari am na boo xam ne moo bind na ko ba jàllale nañ ko loolu ci gàttal mbokk yi ngir njëkkanteeg waxtu wi mooy jaar jaaru sëñ Basiru Saar mi nga xam ne moom la ñu tànn tey jii mu doon koo xam ne itam taalibe la ci yoonu murit bi ñu nekk nga xam ne sëñ Basiru Mbàkke bu Serigne Touba radiyallahu anhu moom moo ko tudd tuddee ko boppam mu doon koo xam ne itam wëllëre la ci dëkk bi ku mel ni Serigne Abdou Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Cheikh Khady yal yàlla yokk ko dolli ko yokk ay leeram moom Serigne Cheikh Khady xaritam la saa bu ñëwee ci dëkk bi moom lay fréquenter foofu këram ci këram lay faral di dal moom it xaritam la wax dëgg yàlla tey jii mu ànd ak moom teew ci jotaay bi ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla defal ko tawféex ci waxtaan wi nga xam ne moom la ñu tànn tey bëgg mu defal ñu ko mu jëm ci njariñal niima ak ak euh, nebedaay mu doon ay gàncax yoo xam ne day day day sax fii ci biir réew mi ñu war koo mën a jëriñoo su ko defee xam njariñ li danañu dimbale ba kenn ku ci nekk nga gën a farluwaat ci suuxat ko ak sàmm ko ak fexe ba njariñ yi mu ciy joxe ñu fexe mën koo jariñoo ci sunu dund kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ko tawféex te defal ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaare ci weeru koor gi eh, di leen eh, jaajëfal ci li ngeen ma dalal fii ndax ci seen mbaax dong la eh, suma cobare mënuma fee indi li ngeen di def nag daa am solo lool ci xam-xam yeete pour lijjanti mbir yu bare bari bari tam solo ci réew mi eh, maa ngi eh, tàmbalee nuyoo eh, ñaan sëñ baax sëñ Abdou ak kilifa yi fi nekk yépp sëñ Modou sëñ Ahma ngir ñu tegal ma ko ci loxo xalif général bu Daaru Muxti di suñu baay suñu sëriñ sëñ Abbas yàlla na fi yàgg te wér sababu waxtaan bi nag dafa doon loo xam ne mu ngi tukkee ci ab euh, dox bu ñu defoon gunge sëñ abdu bu baay Cheikh Khady baay Cheikh Khady yàlla na yàlla yokk leeram ñu dem ca dëkkam bu ñuy wax xabaan Touba Dieng mu ne ma demal ca kii ba nga xool gaa yi nañuy defaree barab bi ma ñëw seet barab bi ànd ak ñeneen ñu toog moom mu toog ca nii maaga après gaa yi naan ma fii nag buñ ko defaree yokk fii wàññi fii après dañuy dagg garabu niim gi ak bu balee nele ma leen dagg ñu ne waaw ma garab yu rëy yi ñu ne waaw ma lu tax ñu ne niimaa baaxul ma ne yéen kon am na ak yéen waxtaan ngeen ne nii maa baaxul waaw ma ne man dinaa leen wan ne leen nii maa baax na te garab yi kenn du ko fi dindi fii lañ koy bàyyi ñu ne ma a ah, sëñ bi sa wax ji rëy na de ma ne waaw rëy na te dëgër na ñu ne ma waa tàmbalil ma ne déedéet nañ dem ba ca niim ga rek ba fekk sëñ Abdou ñu ñëw fekk sëñ Abdou ñun ñëpp ñu toog ca niim ga ñu nettali ko li ñu dox yépp sëñ bi ne aywa kon bokk bisimilah waxtaan leen ñu xam ma leen waaye yéen fi ngeen toog nii. ker gi ngeen am nii fu ngeen ko amee ñu ne garab gi de niim la ma ne ah, baax na est-ce que am ngeen fi beneen ker bu mel noonu ci garab yi fi nekk yépp ñu ne amu fi benn garab bu am ker gi nii am nii am ma leen waa baax na jër jëf kon ñu tàmbalee foofu donc kon daal moom keppaaram am na solo lool ñu ne ma waaw ma ne kon baax na ñu tàmbalee waxtaan ba ñu waxtaanee nag waxtaan wi sori lool sëñ Abdou ak sëñ Modou mbake bu sëñ Bass Anta Niang ne ma yow daal sa waxtaan wi war naa àgg daaru ndaxte kat dañ fay def ay conférence yu am solo ci weeru koor gi te lii nga fi wax nii te mu niroog xam-xam doon na baax daal mu àgg ba ca mbokk yeeg taalibe ya man leen acca loolu mooy sabab bi dañu ñu agsi ci tey ji nii dama bëgg wax mbokk yi ne niim mooy tur bi nga xam ne moom lañ koy faral di ooyee wolof di ko ooyee nima français di ko ooyee margousier waaye bari na ay tur lool parce que am na ay réew yu bari am na ay xeet yu bari yu ko xam ñun nag bi ñu xam dafa jóge Inde Inde la jóge Inde lañ dem fa indien ya nekk indu yi ñi ñuy wax indu fa ñu dëkk fa lañ jëlee garabu niim indi ko ba Sénégal biñ koy indi Sénégal mu ngi tombeek période bi nga xam ne Sénégal am na indépendance mu mel ni garab gu bees gu dugg ci réew mi ci 1960 ñu tuddee ko l'arbre de l'indépendance garab gi nga xam ne moo tombeek indépendance gi donc ci at yooyu la fiy dugg am na ay kilifa nag yoo xam ne teel nañ koo xam wala teel nañ leen ci ñaax ku mel ni sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ba moom tamit daan na ko sampul ak di ko jilu fu bari bu ngeen seetee tali yi sax yu mag yi maanaam niimaa lañ ko doon encadré mu nekk ci ñaari booru tali yi Sénégal nag boo waxee niim rek ñu ne garab gi baaxul ndax lum dendal rey ko lum dendal rey ko déedéet yàlla dafa def niim dafa doon garab goo xamee ne buy sax reenam daa mën a dem fu sore sori pour tibbi la muy lekkee la muy dunde te bu duggee ba ci biir nag suuf si bu dajee ab doj rek dafay leru doj bi demaat ba gis bunt duggaat dëgëraay boobu ak yaatuwaay boobu moo tax nit ñi di wax naan lu mu dendal rey ko maanaam moom dafa am doole ci ni muy dundee doole jooju nag feeñ na ci lépp li nga xam ne aju na ci niim boo demee Inde ga nga xam ne fa la jógee ñoom bu ñuy tudd niim dañ naan l'arbre pharmacie maanaam garab goo xam ne moom ci boppam rek doy na pharmacie ñenn ñi di ko ooyee la pharmacie du village maanaam waa dëkk ba yépp garab googu mooy seen pharmacie ndax moo leen di faj keroog bañ koy waxtaanee ak sëñ Abdou ca Touba Dieng dañu toog tuuti benn taalibeem di xaritam wëllëreem daal di fay ñëw ku ñuy wax lamaan euh, lamaan <clears throat> ba mu agsee ñu ne ko ah yow de yaa jógee Inde bu yàggul Basiru mide moo fi doon waxtaanee mbiru niim mu ne am ah, mbir niim de <tsk> xaw ma ci lu bari de waaye indien yi fonk nañ ko lool nee nañ am na solo lool ñu ne ko am na solo mooy lan mu ne indien yi nee nañu boo jëlee lu tollook kilo niim ci xob yi xob yi rek nga jël lu mot liitaru ndox nga boole ko niim gi nga togg ko togg ko togg ko togg ko ba mu ñor ba nga xam ne dafa mel ni ndox mi dem na ba xentu ba def genre sirop yooyu mu ne boo dindee xob yi nga sànni ko ndox ma nga dese tollu ci un litre amaana boo koy naan bés bu nekk benn feebar dootu mu la dootu mën a dugg dafay mel ni lu lay jox immunité maanaam jox la loo xam ne daal moom mën nga ne feebar mënatul dugg sa yaram ñu ne ko ah mu ne loolu daal laa dégg indien yi ñoom ma ko wax te noonu lañ koy defaree ma ne ko wax nañ la dëgg waaye des na ba tey man lu ma boole ak niim dama am sama benn xarit bu nekk Amérique bu tudd docteur professeur Faye Doudou jaane Faye Sénégal gi la jàngee yàlla may ko mu continuer Amérique di jóge Amérique di ñëw senegal di dellu mu ñëw daal yéema ci niim yéema ci yeegu doy waar ma ne ko tey léegi man doon naa soldaaru niim niim doon naa soldaaram te dinaa leen wax lu tax ma doon soldaaram am na jamono joo xam ne dellusi na fi mu ñëw ñu dégg ne ñu ngay dagg niim yi fële ca Touba. ndax nee nañ nim baaxul day yàq kër yi day yàq tali yi day yàq lépp mu ne ma ah sëñ bi man de nitu science la nitu xam-xam la te xam naa ne loolu ñu wax loolu amul te xam naa tamit ci réer rek lañ ko teg waaye ku leen ci yee ubbi seen xel ci lii daañ arrêté ma ne ko ah mu ne ma nu ñuy def pour arrêter lii parce que mënuma ko seetaan ma ne ko ah nañ dem ci sëriñ bi rek ci xalif bi ah boobee jamono sëñ Saliou la woon sëñ Saliou yal na yàlla yokk leeram ñu ànd ma jël rendez ñu annoncé ñu ci sëñ bi bañ demee daal sëñ bi bañ jullee tàkkusaan dafa toog waxtaan ak ñun ba timis ñu wax ko lépp li ñu xam ci niim ca keroog la dakkal ne kenn dootul dagg niim yi nekk Touba kon boog xam-xam a ngi ci niim goo xam ne ñu bari xamuñu ko beneen nettali dama mës a dem seeti madame Wade boobee lay Wade mu ngi fii ci mandaam bu njëkk sax nekk président de la république ay booru 2004 yooyu ma ñëw ñu ne ma soxna si kat daa feebar mun ngaa bañ koo sonal daal ci wax bu dul woon yow sax dañuy dank dañuy dakkal audience bi am ah, ma ñëw toog waxtaan ak moom ñu dugg ci mbiru niim ñu ne ma may nañ la fukki minute ak juróom pour nga waxtaan ak moom soxna si daal téye na ma moo ñaari waxtu ci kuñ ne daa feebar ñaari waxtu ñuy wax rek ci niim dem na ba ne ma bi six heures jotee dafa jël benn pompe yu màgget yooyu ndekete diwlinu niim la ci def dem di pompe këram fi mu nekk mu ne ma gis nga sa président ba de këram ma ngi fees ay yoo waaye man suma kër gi amul amul yoo ndax man niim laay pompe diwlinu niim mu pompe ci suma kanam gisuma fa benn yoo am naa beneen expérience boo xam ne am nañ ko bu ma ànd ak suma xarit boobu docteur Faye dañu dem Kaolack yee ay béykat ci wàllu niim béykat yooyu daal dañu ne ñu ah foog ngeen wan ñu benn garabu niim a nga fa ndax Kaolack daa bari niim ñu daal di jël ay xobi niim yu wert jël doomi niim yi mu nekk ay doom yu wert ñu dugal ci gënn ñu dëbb ko dëbb ko dëbb ko ba mokk def ci ndox ba pare def ko ci arrosoir yi ñu ñëw ci tool bi ñoom mbéyum dër lañ doon def bu ñëwee ci ci pàq bi ñu bàyyi ko roose ko ndox mu normal beneen bi ñu roose ko ak ndoxu niim bi def ko noonu bi ndox bi niim ndox bi niim ba ñu paree ba gàncax gi màgg fi ñu roose niim gi yépp gunóor yéeg sax yéeg lépp dañ koo daw dem attaque ji gàncax gi nga xam ne mi ngi ci fi nga xam ne ndox rek lañ ko arrosé woon kon book ngënee la ngi noonu encore ci niim ci wane ne day protéger gàncax da koy sàmm da koy màggal am na ñu fi mës a ñëw ñoo xam ne moo ñuy def aloe vera xaw ma ndax xam ngeen leen te ñu naan leen forever living products ñoo fi doon njaay xeetu euh, xeetu euh, kii yooyu butéel yooyu ak seeni comprimé yoo xam ne aloe vera lañ ko defaree doon ay nit ñu am doole am alal jóge ba Amérique jóge ba Angleterre yàlla may ma daal ci suma yëngatu ci wàllu koom ma dem ba dugganteek ñoom duggante bi dem na sax ba ma am ci grade bu kawe kawe kawe boo xam ne bu ma puusoon tuuti rek dinaa bokk ci kilifa yi nekk senegal ta ŋànk mbir moomu waaye lama ma tàggaleek ñoom dañoo def conférence waxtaan ci njëriñu aloe ñu dem ba ci biir man ma woon leen ne le aloe bu ngeen ko boole woon ak niim dina doon lu doy waar ndaxte man lii laa xam ci niim maa ngi wax ñëpp ak may dégg dama dem ba siàgg daal ñu ne ma daal sëñ bi mun ngaa arrêté daal fii daal waxtaane fi waxtaanu alo niim waxtaanu aloe lañ fi waxtaane te ñun daal niim taxuñoo jóg ma xam ne kon ñii moom dinañu développer loo xam ne day jóge bitim réew ñu indi ko suñu réew jaay ñu ko waaye du ñu doxal mukk loo xam ne ci réew mi la meññee saxee fi màggee fi ñu jëfandikoo ko waaye réew mi jëfandikoo ko ñu jaay ko ci biir réew mi kon daal façon yi nootaange goo xam ne dañuy indil rek ñu ñuy consommer waaye duñu fi jëli mukk loo xam ne fii lañ koy defaree ñu jëriñoo ko fi loole tamit yee ma yee bu am solo gis naa kaw lag benn xale boo xam ne mu ngi tudd Cheikh fay defal ma ko publicité nag da doon liggéey fi ñu wax Sonacos linjaan fa ñu defaree diwlin ji waaye ba mu demee ba yàlla may ko mu xam lan mooy niim daa bàyyi liggéeyam këram waajuram ay mbokkam yépp ci niim gi la leen yore nu mu yoree ci niim gi doomu niim dañ ci mën a génne diwlin maanaam doom bu ñor bi te da koy def comme ni ñuy defaree saaf rek nga dem ba nga xam ne tàngal nga ko ba mu nokki nga dugal ko ci benn système pour pressé ko boo ko pressé rek mu génne diwlin Cheikh Faye bu jëlee diwlin jooju ba xalaat ko ba mu sedd comme ni ñu defaree saabu rek mu defar ci ay saabu saabu yooyu nag yenn yi mu boole kook soble yenn yi mu boole kook laaj yenn yi mu boole kook leneen ak leneen di ko jaay kaw Kaolack Gosaas Jurbel Mbakke ba Tuubaa gi maanaam ay saaboom ñu ngi leen di jaay ci pharmacie bu nekkoon jaayu mbedd sax nga nekkoon wóorul waaye ci pharmacie lañ koy jaayee ma bëgg leen wax ne leen suñ digganteeg niim mu ngi mel ni romb sa njariñ romb sa njariñ niim mooy garab goo xamee ne picc yi sax bu ñu lekkee doom bi dem ba ca àll ba ba sànni ko bu ndox dalee rek mu jebbi loolu moo tax niim gu bari nekk ci àll bi ca 1998 demoon nañ ba jàpp ne Sénégal toll naag lu mot dix-huit de nimes adulte maanaam fukki million ak juróom-ñetti fukki million ak juróom-ñett ci ay nimes yoo xam ne niim yu màgg la ne am na ko Sénégal kon quatre vingt dix ak léegi presque war naa mot fanweeri at kon xanaa nit mën naa xalaat ne bu ñu doon xayma waa tey mën nañ ne Sénégal am na trente millions de niim maanaam fanweeri millions yi niim mooy sénégalais bu nekk am na ñaari niim ak genn wàll yu moomal boppam est-ce que am nañu ci biir Sénégal lu mel noonu beneen garab gu mel noonu wala beneen alal gu mel noonu kenn amu ko waaye ñun sénégalais yi dañoo romb suñ njariñ dañoo toog ba Burkina Faso Burkina Faso mooy dëkku Thomas Sankara ñoom dañuy indi lii nii su waa bu fekkee ne mën na koo wone lii ay saabu la yoo xamee ne ay saabu la yoo xam ne ñu ngi koy defaree Burkina Faso mu nekk quarité bu ànd niim wala quarité bu ànd ak euh, buy wala karité bu ànd ak nebedaay te ñoo leen ëpp buy ñoo leen ëpp karité niim nag moom waxu noppi sax maanaam ñun dañuy toog ba ñeneen nit jëriñoo niim ñëw di ñu ko jaay yàlla may na ma ma dem ba États-Unis gis ñoo xamee ne dañuy boole niim ak aloe defar ci ay xeetu mbir yu doy waar yenn yi dañ ci defar li ñuy wax euh, euh, crème crème yu jigéen yi di di diwoo pour seen yaram dañ koy defar ak niim ak aloe vera pâte bi ñuy broso pour suñ bëñ yi set dañ koy defaree niim dama am tuuti jafe-jafe rek ndaxte loolu yëpp yor naa ko ci suma kër ndakaaru waaye Amérique laa ko jëndee woon ca 2002 xam nga ba léegi nag xaw naa yàgg muy lu mot 15 ans ma koy denc am na ci yoo xam ne xaw na yàqu tuuti waaye booleek suma xarit bi ma àndal jóge ndakaaru mu nekk gan sëñ Abdou ak soxna Ndike moom loo teg rek mu randal ko loo teg rek mu randal ko dina randal ba nga soxla dara doo ko gis waaye nag comme moom la ñu yàlla booleel ñu jàpp ne kon noonu la demee rek nde kon yooyu mën naa ko indil ma won leen ko pour won leen ne nii façon ngi njëriñ bi mu am ci àddina tey jii am naa suma benn xarit boo xam ne dafa doon jaay ay produits cosmétiques maanaam mooy lépp lu jublu ci wàllu euh, li ñuy toccer mikook li ñuy broso dentifrice ak li jigéen ñi di soxla mu toog ba segg mu ne moom daal li muy jaay nii daf ko bëgg liggéey di ko produit di ko defar Sénégal mu gis ni ñëpp di defaree saabu biir Sénégal mu ne moom du def kom ñoom moom saabu niim la bëgg a defar mais ndekete yoo loolee moo koy sànq ndaxte gaa yi bëgguñu nit ñi ñu de ñu jëriñoo niim parce que parce que bu ñu jëriñoo niim yi ñu tubaab yi di indil yépp dañ ko teg ca côté dañ koy ber parce que amatul njëriñ ci ñun looleel gaa yi bëggul kookee dañ koo suuxal mu ngi tudd asmalik duma àgg ci sant bi bés bu déggee lii dina xam ne jëwuma ko parce que dëgg laay wax dañ koo coincé koñaas ko entreprise boobu mu tax bëggoon taxawal dañ koo mujj suuxal ba tey jii entreprise baa nga fa machine yaa nga fa te dara mosul dox ndax gaa yi bëgguñu ñu liggéey ci niim gi madame Wade boobu ma doon wax jëwuma ko ba ñu waxtaaneek moom ca suma waxtaan bu yaatu boobu dafa ne ndimbal ngi ngeen soxla ci président ab Ablaye Wade bi ma ne ah mu ne man du ngeen ko am ma ne ko ndax la mu ne ma ñii nga xam ne ñoo toppatoo pharmacie ci àddina bi yépp duñ bàyyi mukk ñu defar produit boo xam ne Sénégal lay jóge ñu defaree ko ci niim duñ ko nangu la leen gënal mooy indi leen luñ leen di jaay ma ne ko waaw mu ne ma ñii di defar li ñuy wax insecticide maanaam euh, comme ay yootox ak ay oro yooyu nga xam ne moom la ñuy reyee yoo yi ak weñ yi ak yeneen gunóor yi duñu nangu mukk ngeen développé lii ci Sénégal kon président du leen ci dimbale ma ne ko waaw mu ne lii nga xam ne tamit pharmacie la garab yi nga xam ne moom lañ leen di fajee gaa yi du ñu nangu mukk ngeen jëfandikoo ko jaarale ko ci niim waaye yéen kenn ku nekk yéen xam nga ne lii ñuy wax kiniin kinin ba ngeen daan dégg ak na mu waxee ak bi ñu doon wax kin bi ñuy wax kin mais ci niim lañ ko defaree te mooy faj sibiru mooy faj sibiru ci niim lañ ko defaree tey jii nii boo demoon ci yenn dëkk yi da ngay fekk foo xam ne bu xale sibiro dañ naan tàngal leen defaral ni ko niim ñu tàngal ndox def ci niim bu ñu paree di la ko bësee wala defar la ko ci sa bopp pour mu faj boroom bopp am na sax jigéen ñoo xam ne bu ñu euh, bu ñu bu ñu bu ñu amee doom ba pare maanaam moom lañ leen di euh, defee massage moom lañ leen di bësee pour defaraat seen yaram niim doon na loo xam ne tey Sénégal bu ci sukkandiku woon te nag réew mu nekk la koy may mu développé wu mooy nga sukkandiku ca la nga xam ne mooy sa ameef mooy sa alal mooy la nga xam ne mooy sa richesse niim yàlla def na nekk na suñu richesse mais nit ki la nga xam ne yàlla may na la ko parce que yàlla kat bu sàkkee nit ba pare daf ko sàkkal li ko wër ñu ko wax environnement te environnement boobu lu ko jëriñ dong la mu xam ko ak mu ñàkk koo xam mu gëstu ko ak mu ñàkk koo gëstu kon boog ñun war nañoo gëstu niim seet lan mooy xarbaaxu niim lan mooy njëriñu niin lan la niim mën a indi ci senegal man maa wax ne man Bassirou Sarr maa wax fii ci jumaaw daaru gi ci biir daaru muxti ne ñun bugguñoo développé wu ñun waa senegaal bëgg ñoo développé wu a ngi gis ñu ngi wax naan pétrole dina am feeñ na waaye dinañ toll fii ba ñetti at ñeenti at balañ koy mën a commencé jëfandikoo waaye maa leen mën a wax ne balaa ngeen di jëfandikoo ba am benn gutu pétrole bu ñu ne génne nañ ko ci biir géej gi dinañ ci def ay centaine ay centaine centaine u milliards CFA balaa muy génn bu génnee nag alal la njariñ la ah yàlla jaar ci yoon bu jaaree ci yoon mu doon njariñ mais dama ne centaine de milliards yooyu doo ko def ci niim te di nga développer réew mi bu ñu jógoon tey ne lépp lu jublu ci gàncax gi dinaa leen wax benn benn benn usine bu tudd euh, ICS lii ñépp xam ngeen ICS ICS dafa amoon benn unité benn démembrement bu bokk ci moom buñ doon tuddee seen chim te mu nekk mbaaw seen chim xam nañ luy niim ñoom dañuy jël niim gi toj doom bi lakk ko ba mu ñor ñu génn ci ñu bës ko pressé ko daal di génne diwlin bi buñ génnee diwlin bi diwlin gi noonu moom lañ doon jaay ji bitim réew def nañ ko ay ati at di ko jaay bitim réew mais ña doon jënd ay italien lañ ak ay allemand lañu ñoom bu ñu ko jëlee ñoom jëriñoo ko defar ci ay produits ñu ñëw dellu si ñu di ñu ko jaay senegal la ca des nag mooy li nga xam ne mooy rakkal bi parce que niim dafa am rakkal comme ni gerte amee rakkal rakkalu niim boo ko jëlee dugal ko ci gàncax gi dara du laal gàncax gi benn gunóor du ko attaqué waa seen chim tamit doon nañ defar lu mel noonu defar rakkal goo xam ne da nga koy jël yóbbu ko ci gàncax gi. mu protéger gàncax gi kon nit ñi dañoo bañ développement mais am na ñoo xam ne seen xam-xam may na leen seen gëstu may na leen ñu am expérience ci nii te xam lu muy jëriñ kon boog day toll nii noo xamee ne lii ndaw soos doon wax benn intellectuel gëstukat bu mag mu naan est-ce que Afrique buggul sous-développement est-ce que Afrique bañul développement ñu ngi ko doon ooyee euh, Calix Bayala tey jii question boobu man mun naa ko poser waat parce que lii may wax ci niim mën naa wax ne maa ko mujjee xam maa ko xam scientifique yi nekk Sénégal ñi liggéey ci eaux et forêt béykat yi seen bopp sax ci ci xam-xam bu bu bu bu xaw a suufee parce que ñoom njëriñ immédiat bi rek la ñuy xalaat mais ñii nga xam ne dañuy def gëstu dañuy def expérience ñëpp xam nañ luy niim kon boog nit ñi dañoo bañ ñu développé wu te man ma jàpp ne bés bu ñu yëkkati woon niim am na ñoo xam ne def nañu ay expérience yenn yi ca Inde la yenn yi ca Kenya yenn yi ca Allemagne am na ay boroom xam-xam koo xam ne mu ngi nekk Allemagne bokk na ci ñi ëpp xam-xam ci niim mi ngi tudd Schmutterer am na keneen koo xam ne mu nga Inde ku tudd professeur Saxena Saxena yàlla may nañu ñu invité ko ñun ci suñu cobre bopp mu ñëw ba Sénégal Saxena wàcc na suma kër yendu na fa ba am laata ñibbi ànd nañu romb fii dem nañ booru Tivaouane dëkk bu ñuy wax Touba Fall dem nañu ba woori Louga dëkk bu ñuy wax Kandala Mbeng dem nañu Louga bàyyi woon nañ sax Kaolack ak yooyu parce que niim fa la ëppee dañ ko wane nag fi nga xam ne niim am na fi te bariwu fi mu ne moom mi dëkk Inde te xam luy niim mosul gis niim gu toll nii ci àddina mos koo gis gis na niim yoo xam ne sut nañu toll nañ ba ca fikki bi toll njomboxtalu euh, làmp yi ci kaw ci biir senegal gi niim lépp baax ci moom xob yi baax na xob yi dafa baax doom yi dafa baax xànc bi dafa baax reen bi dafa baax amul lenn lu ñuy sànn ci niim ni ngay waxee ne soow aliment complet la mun nga ne niim arbre complet la am na ñoo xam ne nee nañ niim dina faj jabet am na ñu def expérience am na ñu ne dem dama ne niim sax day faj sida xam-xam boobu nag àggaguma fa waaye am na ñu ko wax def nañ ci expérience kon ñun dafa mel ni bu ñu bëggoon développé li ñuy wax industrie pharmaceutique maanaam industrie boo xam ne ci médicament yi la sukkandiku pour faj kon niim jox nañu yoon bu ñu bëggoon taxawal industrie boo xam ne dafa doon industrie bu jublu ci wàllu cosmétique mooy lépp lu jublu ci wàllu defar yaramu nit toppatoo yaram nooyalal yaram suuxat yaram defar saabu defar pâte dentifrice ak ñoom seen kon niim war nañu yoon bu fekkoon ne nag jublu nañ ci loo xam ne luy protéger gàncax gi la lu ñuy tàggaleeg gunóor ak ñoom seen tàggale ñoo yoo ak weñ loolee doon beneen industrie mooy industrie pesticide ak insecticide kon ci wàllu industrie boobu tam niim tamit wanaat nañu ci yoon kon muy ñetti façon yi industrie yoo xam ne mën nañu ko développer Sénégal te mu sukkandiku ci niim industrie garab faj pharmacie industrie insecticide li nga xam ne mooy protégé gàncax gi ak ñoom seen ak industrie bi nga xam ne moo jublu ci cosmétologie cosmétique lépp lu jublu ci lay suuxat ak defar yaramu nit kon kay loolu ku ko am ci réew taxawul fi ay ligne industrielle lu jublu ci loolu mais doo dootoo ko jéggaane bitim réew dootoo soxlaati ñu la koy jaayit bitim réew ji la ko jaay ay prix yu cher ndax saabu niim am na saabu niim am na bu saabu ni mu amee lu tax ñuy uti saabu yu jóge bitim réew lu tax bref loolee daal laa bëggoon waxtaanee ci wàllu niim te noonee mu men ci niim tamit noonee la men ci nebedaay nebedaay moom duma ci sori sax trop ndaxte niim moom a gën a soxal te moom a gën a yëkkati te nii ma gën a yaatu ci wàllu maanaam ay xarbaaxam waaye nebedaay lii nii nii nii maanaam puudaru nebedaay la poudre nebedaay maanaam nga jël xob yi denc ko fu sedd ba mu wow nga dëbb ko ba mu def poudre nga jël def ci sa lekk man mii de xam naa ñu ngi ci weeru koor nag waaye de su ma añ ak su ma reer yépp dinaa jël lu toll genn wàllu kuddu nebedaay suy ko ci daldi daldi koy lekk lii nii baax na ci wàññi suukar yéen ñépp ngeen xam ko nebedaay googu moo nekkaat nii lii nii doomu nebedaay la yéen xàmmee ngeen ko lii nii xàmmee ngeen ko mooy bant bi doomu nebedaay ci biir nag lii moo ci nekk doom yi doom yi boo ko boo ko tojee ba génne ko lu weex tal la ci nekk lu weex loolu moo gën a gaaw ci wàcc suukaru jabet mu ngi nii doom bu weex bi moo gën a gaaw ci wàcce suukaru jabet bu duloon weeru koor fii laa koy defar yéeyu ko seen kanam kii mag mu nekk war nga boo ndékkee ba pare boo bañee sa suukar yéeg nga jël ci ñetti doom ñaar ba ñetti doom nga yéey ko naan sa ndox continuer boo añee nga jël sa ñaar ba ñetti doom boo reeree nga jël sa ñaar ba ñetti doom mag ñaa ngi koy faju te waxuñ ko kenn te lii jarul jéggaani bitim réew ndax mu ngi fii suñ biir réew gis ngeen de ñun ñi dañ koo xam ba nga xam ne tey jii nii boo demee li ñuy wax fiara fiar foire euh, euh, foire internationale de l'agriculture et des ressources animales bi am Ndakaaru at mu jot am na jigéen ñoo xam ne lii lañuy liggéey defar nebedaay defar ko ci ay mbuus di ko jaay a ah, mu nekk seen koom jàppale leen dimbale leen te fekk na boobu moom sëñ baax moom mu ngi koy romb rek waaye sëñ baax boo ko rombee tamit mu ngi nii gis nga nii mu mel nii nii lañ koy jaayee am na ñu suñ mag joo xam ne karatéka bu mag la ñu gën a mag fii ci Sénégal saa bu demee bitim réew ànd ak équipe bu karet fu mu wàcc rek day jël ay mbuus nebedaay takk yob def ko yóbbal fu mu dem tubaab yi naan ko ana sa nebedaay bi ana nebedaay nebedaay nag tur la boo xam ne mu ngi jóge ci anglais nevedaay parce que américains yi anglais yi nee nañ moom du dee mukk garab gu dul dee la moo tax ñu ne ko nevedaay olof moo ko mujj tuddee nebedaay waaye wala sap-sap turu scientifique am nag mooy moringa moringa olifera moom tamit gis ngeen bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy defaree maanaam maanaam saabu yi saabu boo xam ne dangay boole nebedaay ak karité mu ngi nii beneen bi nebedaay karité la ak ak buy buy tamit li ma leen ci mën a wax rek mooy ñun de buy leen rek lañ ci xam maanaam mocc ko wala defar puudar bi defar ay ngalax ak ñoom seen waaye lekk rek lañ ci xam waaye la jublu ca paj nag ak la jublu ci defar sa yaram ci kaw presque xamuñ ca dara tey jii boo demee Kenya am na ñoo xam ne ñu ngi leen di ooy les milliardaires du baobab ñoo xam ne buy doomu buy ca la doon ay milliardaires te ñoo leen ëpp buy ñoo leen ëpp buy foofu demal rek booru ngexoox boo demee àllu ngex wax ba da foog ne buy Sénégal rek la am ak feneen ak feneen waaye ñun daal xale yu ndaw yi njambaan lañ ci xam mag ñi daal defar ko ci sa ci faay wala nga defaree ko nga lax loolu rek lañ ci jublu waaye lu jublu ci yeneen xeet yoo xam ne ne xeetu defar sa yaram la ak xeetu paj maanaam suñ gëstu sëriwu ca kon dama bëgg wax ne tey beneen a ngi nii boo xam ne sëñ abdu dañoo àndoon suñ benn xarit bu tudd lamin Lamine Loum nekkoon ancien PM premier bu Sénégal ñu nekk ak sëñ Abdou mu ñuy won lii xam naa ni ñu bari dañ naan ndax gerte la gerte moom mënul toll nii waaye mooy doomu new boo tëjoo doomu new xoo kii bi nekk ci biir saal bi moo nekk nii ñu koy jaayee lu seere seere seere seere seer ñu waxee la ca nekk yépp sëñ Abdou ne ko waaw loolu kay boo demee kebe Kébémer eh, xanaa jar jaru fa dara foog naa ne ñoo ëpp lu ñu koy defaree Sénégal su ma soxna comme dégg na ma wax mbir mi mu dem marché wër ko wër ko wër ko ba gis ko daal di ñëw jëndal ma ci lii ne ma lii de yaa ngi fi indi ñaar xaw ma ñetti doom mu ne waaw mu ne waa lii 500 laa ko jëndee 500 francs waaye lii war naa jar 2000 wala 2500. tey ku ko yóbboon Amérique tey bu la neexee jaayi ko cinq mille wala dix mille francs te dañ koy dañ ciy daw yàlla may ma ma dem ba dugg benn supermarché ma fekk ko fa loo xam ne ñetti xaaj la ci lii ma leen won nii ñetti xaajam ñu defar ko benn emballage bu rafet defar ko ci benn plastique bu rafet defal ko benn étiquette bu rafet daal di koy bind ne dafay réguler maanaam tension artérielle maanaam ñi nga xam ne dañu am tension lii dafay maye boo koy lekk mu wàññee sa tension ba yemale ko boo amee suukar tamit mu yéeg kii daf koy wàcce te ñu ngi koy romb guddeeg bëccëg ñu ngi koy romb guddeeg bëccëg kon dama bëgg wax ne ñun sénégalais ñun africain daa mel ni dañoo tëj suñ bopp yi rek tëj suñ bopp yi nag mooy tubaab yi duñ ñu may mukk mukk mukk fu ñu yeewoo pour ñu yeewu déedéet parce que lépp lépp lépp lépp lépp lépp lu ñu indil di ñu ko jaay am na fi garab gu ñu indil di ñu ko defaral di ñu ko jaay am na fi xeetu protection bu ñu indil ne lii mën na protéger gàncax gi am na fi lu ñu indil tamit daal di ne baax na ci yaram am na fi kon boog ñoom nañu gëstoo seeni réew ñun nañ ko gëstoo suñu réew am na benn année dama yóbboon suma rakk bu jigéen mu feebaroon 1978 ma yóbbu ko ba ca chinois ya fële ca Casamance Ziguinchor mais chinois yooyu dañuy faj sénégalais yi indi ay garab yu jóge Chine mais dañoo dem ba si biir ñu ne mais ñun garab yi ñuy jël di ko jëlee Chine di ko indi ba fii waa tee ñoo dugg ci àllu Sénégal bi ñu dugg ci àllu Ziguinchor bi di seet garab yi benn par benn di seet garab yi benn par benn benn par benn di ko étudier di ko indi di ko defar xool xob yi xool doom yi xool euh, reen yi xool euh, gàncax gi mais ba ñu paree garab yu bari uteetuñ ko siin ñooy dem ci àllu Ziguinchor bi rek Casamance bi ut ko ñëw defar ko génne ko muy garab ñu ñu koy jox kon que ñooñu wan nañu yoon bi xanaa boog ñun ñoo bëggul yoon bi mbokk yi dama leen bëgg a wax lenn rek te yaakaar naa ne foofu lay tëjee li ci des ma bàyyee ko ci question yi ak waxtaan bi ak leeral yi di leen wax ne fi ñu toll nii tey suñu digganteeg niim mu ngi mel ni ku toog ci miinu jamaa miinu or te bañ a gas waaye boo toogee ci miini or ci miini jamaa waaye gasal waay gasal nga génne jamaa bi gasal nga génne or bi boo paree nga jëriñoo ko tey jii moom am naa mbégte lool parce que ay ndaw ñoo gën a bari ci jotaay bi li may ñaan lii nekk sama yéene mooy tey bu ñu doon wax ne Sénégal développé na ñu ne Sénégal mu ngi développé ndaxte développement mu ngi ko mu ngi ko wéer mi ngi ko acc ci lii nga xam ne mooy ngëneel yi am ci suufu Sénégal te ci ngëneel yooyu benn ëpp ci njëriñ nii balaa ma doon kontaan tey ñëw daaru muxti dem tuuba dem feneen ak feneen senegal nit ñuy defar ay fore fore de niim maanaam dem ci àll bi jëmbat ko jëmbat ko ay niim yi dul jeex amaana fii ñaari at ñetti at balaa juróomi at dina am ay jàmbaar yu ñëw gëm Sénégal bëgg Sénégal am seen alal te ba pare ne dañuy investir ci niim bu keroogee dootu leen soxla seen doom di dem fenn bu koreegoo dootu leen soxlu seen doom di jël gaal yi naan dañu naan dañu def barsa wala barsax te di dee rek di dellu si ñenn ñi sax duñu dellu si dañu toll foo xam ne moo fi nekk te choix nag fu mu am rek mu indi responsabilité dëkk bu mel ni Australie dafa am désert bu mag a mag a mag a mag a mag boo xam ne dara amu fa dara du fa sax ñoom ñu ne dañu bëgg a dekkalaat seen désert bi fexewaat ba mu am gàncax ñu étudier àddina bi yépp ban garab moo ëpp solo boo xam ne mën nañ ko jëmbat te du yàqu te mën na leen indil njariñ ñu gëstu ba dal ci niim tey jii boo moytul Australie diggante juróomi at yi di ñëw jëm fukki at boo moytul ñoo nar ëpp niim ci àddina bi yépp te bu keroogee ku soxla niim ca ñoom ngay dem te xamuñ ko woon bañ ko xamee léegi toll na ci juróomi at buñ ci tegee yeneen fukki at muy fukki at ak juróom te fekk na ñun raw nañ leen bu yàgg ma wax yàlla may nañu niim bi gën ci àddina te li may wax nii def ma ko propagande du campagne niim bi gën ci àddina mooy niimu senegal ndax niim dafa am benn euh, euh, euh, maanaam li nga xam ne mooy mooy yuq bi mooy siru bi ñu ngi koy tuddee azadirectine loo gis ci àddina rek am na yuq am na siru yuqi niim mooy azadirectine azadirectine bi nekk ci niim même Inde ba mu jóge mu ngi nekk ci 3 pour cent 4 pour cent 5 pour cent Sénégal rek la yàlla may ci àddina boo dindee niimam fekk ci lu tolloog 9 pour cent ci azadirectine kon ñoo gën niim ci àddina ñoo gën niim ci àddina ñoo ëpp ëppale niim ci àddina te ñu niim mais loolu kay mooy romb sa njariñ loolu mooy bañ développement lii may wax fii nag tey ji nii la ca jublu ca propagande nag mooy li ma fi waxtaanee na ko ñëpp xam na ko ñëpp def téere na ko ñëpp def gëstukaay kenn ku ci nekk loo ca xamoon nga dem seeti keneen ku la ci gën a xam nga dem seeti ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ose et forêts nga dem seeti ñi nga xam ne ñu ngi nekk ay scientifique nekk ci laboratoire di def ay recherche yàlla may na ñu senegal ñu demoon ba taxawal fi benn groupe tuddee ko groupe niim naka ñun la ñuy yëngatu yépp ñun comme ay agent de développement am na ay universitaires ay professeurs yu nekk université yoo xam ne li ñuy def nii ñoom loolu la ñuy gëstu ñu taxawal benn groupe bu tudd groupe niim senegal suma xarit boobu moo ko fi taxawal et Sénégal gi man maay coordonnateur bi dañ ciy defar at mu nekk. conférence internationale ñi ëpp xam-xam ci àddina dajaloo di waxtaan ci mbiru niim dem nañ ba buggoon indi conférence bi fii ci Sénégal waaye mayuñ ñu ko jàppalewuñ ñu ko dooleeluñ ñu ko te yàlla mayoon nañu 2010 ñu indi fii conférence u niim gi eh loolu la ko yàlla tuddee mbokk yi ah foofu lay daanelee di wax ne kenn ku nekk ci yéen maa ngi koy nuyu di ko siyaare di leen sant di leen gërëm li ngeen ma may tirbine bu mel nii ma waxtaanee fii li nga xam ne lu ma ñor la te ñor gi ma ñor yépp du suma ñor yu bopp ñoru Sénégal rek la ndax amaana tey bu amoon tey ku am alalam di ko investir ci niim mën na maa romb dem investir ko waaye la am solo rek mooy na ko def rek te Sénégal gi ci boppam gi ci njariñam li ñu fi waxtaanee bu fekkee ne am na njariñ yàlla na ko kenn ku nekk ci ñun jëriñoo di wax tamit ne daal encore une fois Euh, sëñ Ahma sëñ euh, sëñ Modou sëñ Baaxe sëñ Modou sëñ Abdou mbokk yépp maa ngi leen di gërëm di leen sant ci opportunité bii ngeen ma may ma waxtaanee fii ci Daaru Muxti ci weeru koor gi ci lu aju ci niim ak développement pour Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, jërëjëf Serigne Bassirou Sarr ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne moom nga ñu baaxi tey te mu aju ci wàllu garab rawatina garabu nixma ak li ñu wooyee nebedaay te ñu gën koo xam ci suñu gox bi ci garabu saab-saab xam naa ne ñu yëkkatiwaat kàddu yi cant rek yoo xam ne am na fu mu tàmbule waaye amul fu mu yem jagleel ko Serigne Basiru ci effort yi nga xamante ne def na ko ngir ñëw bokk ak ñun jotaay bii ndax xam nañ bu baax ak jot dem ak yitteem yu bari waaye nag biñ ko waxee waxtaan wi moom da cee sawar euh, jàppandil ko lool tamit wax dëgg yàlla lii firndeel na ne moom walla gi nga xamante ne yàlla jox na ko ko ci wàllu xam-xam maanaam pré na pour bokk ko ak ñëpp ñoo xamante ne mbokki jullitam la loolu nag nekkul loo xamante ne lu yomb la nekkul tamit loo xamante ne lu tuuti la kon ci turu muassasatul Wafa bi xuququl iman ñi ngi ñaan yàlla guddal sa fan te yokk sa xam-xam te jëf ji nga xamante jëf nga ko yàlla fay la ci lu kawe sa njort ñu fàttali mbokk yi rek ne incha allah suba ci talaata ji dañu fas yéene dalal sëriñ ma jama ñang mu ànd ak ñun ci alkitabat al xadimiya wa thamaratuha muy bind yi nga xamante ne Serigne Touba Xaadimu Rasuul moo ko bind ban wàccuwaay lañ ko war a jox ak yan meññit lañ ci mën a jële ginnaaw suba incha allah danañ dalal suñu mbokk Serigne Galas Jatara mu waxtaane dawrul madaris alqur'aniya wa atharuha fil mujtama as-sénéxali euh, yi wa atharuhu fil mujtama as-sénéxali yi muy rôle bi nga xamante daaray alxuraan yi ñu ngi koy jouer ak jeexital yi nga xamante ne daara yi def nañ ko ci njabootuk Sénégal buñ ci jógee incha allah ci alxames ji sëriñ Abdul Ahad Mbakke la ñuy fas yéene dalal mu fas yéene ànd ak ñun ci alxuruur te mooy ak waru yàlla ñu ci àll musal su ko defee ñu fàttali mbokk yi rekk ne ñi nga xam ne bëgg nañ ñoo topp tamit ci E, jotilukaayu xabaar yi muy ci diggante rajo yi ak télévision yi ak internet bi fàttali ne waxtaan wi en direct lañ koy def ci Darou Moukhty FM en direct lañ koy def ci Ñaaxeen FM ba tey tamit ci biir internet bi e, Touba Vision ci YouTube bi foofu tamit en direct lañ def waxtaan wi e, ku ko bëgg a toppaat tamit ci wàllu rajo yi Sud FM ak Walfadjri ak Sik FM ak RTS Touba Mbacké ak Benno FM Jant bi FM ak Diso FM ak ICAP rajo yooyu yëpp euh, danan teg waxtaan wi ku ko topp rek incha allah da nga ci mën ànd ak ñun bu dee ci télévision yi tamit Touba TV wala Lamp Fall TV wala Mourchid TV euh, ba tey tamit encore télévision yooyu ku ci kii rek da nga mën ak ñun. ba tey tamit bu dee ci wàllu internet bi ñu fàttali nag ne euh, suñuy mag ñoom tamit ñi ngi jël waxtaan wi encore di ko tasaare foofu tamit site boobu site la boo xamante ne ku ci dugg rek danga nga mën a bokk ñun jotaay yi nga xamante ne moom la ñuy amal fii ci béréb bii nii. kon xam naa ne li ñu def rek moom mooy dañuy ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci lii seen bi doon waxtaanee te ay mbokk sàkk woon ñu leeral leen ko te moo aju ci waxtaan wi ñu fàttali mbokk Euh, laaj yi nga xamante ne moo aju ci wàllu fiq tamit kuréel gi nga xamante ne ñoo amee gëstu laaj yooyu ak tontu ko incha allah xam naa ne ñi ngi ci waaye incha allah mbokk yi nga xamante ne andi nañ fi laaj yoo xamante ne ci wàllu fiq laaju rek kurel gi incha allah dana tontu ci laaj yooyu yëpp incha allah bu ñu ko yàlla kon li ñuy def rek moom mooy dañu jox kaddu gi al ustaas Ahmadou Mbow su ko defee mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne euh, moo aju ci di sëriñ bi doon waxtaane shaytaan bismillahi arrahmani irrahim aleykum wa taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu leen ziar ci weeru koor wu tedd wi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaanal sunu kilifay diine yi ñu yàgg fi lool te ànd ku wér sëñ Basiru Sarr ñu ngi lay nuyu ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman di la sant bu baax ci jàppandal gii nga ñu defal ci may ñu jataay bii te muy lu ñu soxla woon lool nga yombalal na ko noogi ngi lay sant bu baax di sant ab Abdou Mbakke di ko ziar bu baax a baax ci jataay bi mbokk mi waxtaan wi am na solo lool solo gi tax na laaj yi firndeel na ko mbokk mi da doon laaj mu ni ndax toog ci ron garabug nixima am na lu muy jural doomu aadama ci wàllu wér-gu-yaram wala yi doo dajaleel yëpp ñu dàqanteeg à part benn la waaw euh, xam nga am na loo xam ne moom du caagee ni ma mën a wax ne li nii nii maa di jëriñ yi lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp amaana sax am na lu ma ci xamul parce que dama leen di wax ne leen man duma ab docteur duma ab fajkat maanaam ab gëstukat la rek buy dox ak lépp lu mu dégg ak lu mu gis mu jéem koo xóotal pour gën a mun a am xam-xam loolee mu jottali ko ñeneen garabu niimaa daal xam naa ne la ca ëpp solo moom ku cay toog di nga am ker gu neex waaw loolu moom gisuma ker gu dàq déjà ker rek jàmm la am déet ah laa jël sëñ Abdou laa jël sëñ Abdou ker ga mu am fële ca Touba Dieng ca ca ca ron niimaa ga amul beneen ker gu mel noonu léegi nag nekk ci ker ndax dina jëriñ dara a ah, dina jëriñ dara dina indi nit jàmm mais ndax dina la faj nag ah loolu mënu ma cee mënu ma caa sori mënu maa wax benn lien de cause à effet ci diggante ronu benn garab rek mu faj la ah ku ma ci ab ëpp xam-xam daal waaye daal ker ga moom neex na lool. jërëjëf monsieur Bassirou Sarr mbokk mi nee na dafa dégg nga junj guy nga junj ci ay njariñ mu bëggoon rek loo ko ci mën a dolli ndax nee na dafa dégg nga wax ci lu am am solo. xam nga li may wax nii yëpp dama doon cof rek parce que ci niim laa gën a sukkandiku boo gisoo même nebedaay yu moringa tamit dama ko cof tuuti guy moom dama ko laawaale rek yóbbaale waaye tey jii jigéen ñi par exemple am na yu bari yu ñuy def seen seen seen bopp mais kiyee ko gën a gaaw guyee ko gën a gaaw gis nga euh, euh, xob yi nga jël ko def ko ci ndox balaa muy àgg ba far ni laalo jigéen bu koy def sa bopp sa karaw sa karaw dina nooy sa karaw dina set sa karaw dina dund dund sa karaw dina gudd leneen yi nag moom xanaa ma wax mbiru caameen yeeg soween yeeg yooyu rek mooy li nga xam ne moom guy mën naa dem ci biir biir am na ñu ne xetaxu guy sax day faj wan naa leen fii ay saabu saabu bi saabu bi buy ak karité lañ ko defaree kon boog buy mën nañ cee defar saabu boole ko karité ak ak yeneen yeneen yeneen propriété kon loole tam ñu xam ko te lii nii nee nañ savi savon antiseptique la antiseptique mooy lépp lu jublu ci luy xubbi yaram maanaam lépp luy impureté lu lu bokkul ci sa yaram te nekk loo xam ne mën na laa gaañ ëllëg te taq ci sa der lii def koy xubbi rawatina tamit nee nañ day faj lu jublu ci euh, ci euh, kii nga xam ne jigéen mën na ko am ci seen biir karaw ah xale yu ndaw yi maanaam ay teeñ ak ay karaas yooyu yëpp da koy dindi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye daal nim gaa moo leen gën a yaatu ñoom ñëpp moo leen gën a yaatu ñoom ñëpp jërëjëf xob yi defe naa ni ku ko def laalu mu ànd ak cere itam da nga ko mën a jëfandikoo bu baax a baax a baax baax euh, mbokk mi day laaj lu tax am xar soo ko yeewee ci kuroon ak nihima yàpp xar mi day saf day saf nihima waa mais loolu mooy xar mi day lekk xobi niim yi xobu niim nekkul xob yi ñuy lekk pour pour lekk ko ci biir yaram comme ni ñu lekkee yeneen xob yi xobu niim désinfectant la maanaam tey déparasitant la maanaam bu ko xar mi lekkee danga koy jox xar rek boo xam ne yaakaar nga ne am na ay saan bu ko lekkee rek mu génne sànni yi wala mu rey leen ci biir nga génne ko loole moo ci solo gi waaye nag bu bu xar mi dëkkee ci lekk garabu niim gi nag ah day mujj dem nag ba am cafka niim loolu moom beneen mbir la niim gi pour faj la du pour dundee loolee itam ñu bàyyi ci xel. jërëjëf mbokk mi nee na ku bëggoon a defar saabu ci lu mel ni niim nan la koy defaree. saabu niim ak ni ñu defaree saabu yëpp a yem niim boo jëlee doom bi xam nga day wert bu demee ba ñor dafay jaune mën naa dem sax ba daanu ci suuf nga for ko waaye la gën nag mooy doomu niim boo xam ne bàyyiloo ko ba mu àgg suuf ñi koy liggéey dëgg dëgg dëgg dëgg dañuy dem ca ron garab gi lal ci ay darab walla lal ci ay espèce su bâche doom yi wadd yépp ñu jël ko mu set wecc du am suuf du am dara boo ko jëlee noonu nag danga koy dugal fu tàng am na ñoo xam ne dañ koy tey comme ni ñuy teyee ci inde loolu mooy li nga xam ne moo gën a simple nga xam ne ku nekk mën na ko defal sa bopp boo ko teyee ba mel ni inde nga muur ko boo paree ni doom bi jëlee chaleur maanaam jël tàngoor nga jël ko nag dugal ko ci benn système pression comme ni ñuy segalee gerte maanaam ni ñuy segalee diw nga def ko ci benn machine nga pressé ko am na pression yoo xam ne loxo la am na pression yoo xam ne da ngay pomper am na pression yoo xam ne électrique la moo gën a gaawati boo koy def rek ca suufa suuf diwlin ba génn bu diwlin ba génnee nag ci diwlin boobu nag la defaree saabu diwlin boobu nag ñay defar saabu yépp xam ne ñu ñuy defaree saabu wolof yi xam ne ñu ñuy defaree saabu da nga koy toggaat toggaat ba pare seddal ko boo ko seddalee nag lu neex mën nga ko ko booleel mën nga ko booleek laaj mën nga ko booleek euh, soble mën nga ko booleeg leneen lu la neex pour faj la nga bëgg a faj. jërëjëf mbokk mi mu ni soo ci bëggee defar lu mel ni ab pompe ngir rey ci ay xeeti weñ yi wala yooyu itam nuñ koy mën a jëfandikoo. benn principe bi la rek boo demee ba am diwlin bi boo amee diwlin bi bu la neexee diwlin bi na mu simple noonu nga def ko ci sa pompe daal di pompe pompe yoo pompe ay nu mu tudd ay weñ ak yooyu waaye nit ki rek mën na ko defar lu gën a élaboré maanaam lu gën a scientifique lu gën a industriel loole boo demee Senchim ay machine a koy defar loole nekkatul ay affaire nit benn nit machine nga koy dugal mu defar ko defar ko defar ko defar ko génne ko mu nekk huile bu fine bu rafine huile boobu mën naa def lu nekk huile boobu nag la ñuy jël nag def ko insecticide insecticide mooy comme baygon yi ñuy ñuy pomper comme euro ak yeneen yi ngeen ak yotox loole nim mën na koo def jërëjëf mbokk mi day laaj doomum niim nu muy faje ab dagg-dagg comme dagg-dagg bu bees day wax dafa dégg ni doomu niim am na ci njariñ lool waaw loolu mooy mooy doom bi rek mooy doom bi may wax doom bi bu fekkee ne bu verte bi la dafa am meen dafa am meen meen bi day weex tal tal tal tal bu fekkee ne dem na ba ñor dootul am meen waaye li muy nekk yi ci biir yëpp yëpp diwlin la moo xam meen bi mën naa faj moo xam doom bu ñor bi moom tamit mën naa faj ay dagg-dagg da koy permettre cicatrisation bu gaaw bu gën a gaaw daal waaw. jërëjëf mbokk mi dafa doon laaj mu ni lii nga wax ci niim ci ay njariñ kooku bëggoon a defaral lu mel ni xale maanaam nan lay war a toll ngir mu mën ko caa jariñ waa nag xale nag moom recommandé wul trop que ñu boole kook niim niim daa war a dem ci ku ku ku ku dëgër ba pare waaw te li may wax rek dama ne niim day faj sibiru day faj sibiru loolu ñëpp xam nañ ko leneen li ñim dañ ciy defar ay garab ay médicament def ko ay comprimé comprimé yooyu tam day fàcc kon bokk lu ci nekk rek la tolloog xale ba ñu jox ko la nga xam ne nag ëpp na xale nga bañ ko jox xale ndax garab itam dañ koy doose am na dosage bu mun a dem ci xale am na dosage bu munul dem ci xale comme wax naa leen nag man du ma docteur du fajkat bëgguma sori ci loolu mu mel ni damay dugg ci beneen pratique boo xam ne du suma bos mais ni damay pratiquer médecine te duma médecin booy ak di diggaale ay garab yu ñu war a def te duma fajkat loolu rek laa ci jublu tamit jërëjëf monsieur Sarr mel na ni itam dégg naa ci yenn waxtaankat yi ñuy wax ni soccoo bantub nixma lu bari bari ay njëriñ la bay wax ni yenn ci réew yooyu sax soccub nixma dafay doon lu jafe-jafe loolu itam loolu ci mën a dolli xam nga dama ne la niim lépp a baax ci niim kenn du ko sànni man am na jamono joo xam ne dama amoon niima suma kër beneen tamit am fa nebedaay mais seen torture fleur yi ni mu weexee noonu man bu may ndékki bu ma defaree suma kii ba pare def suma fromage ci torture yi laay jël torture niim wala torture euh, nebedaay bi boole ko boo boo demee ay réew yu mel ni Indonésie wala Malaisie mais noonu lañ koy lekkee dañu jël kii bi rek nii raxas ba mu set rek jël lekk waaye boo ko waxee sénégalais ñenn ñi dañ lay xool naan ndax kii nit la <laughs> ndax kii nit la keroog ñoom sëñ Abdou toog nañu xobu niim yu bees mooy xob yu yu tuuti lay doon xonk coy dama ko jël rek def nii dagg rek yéy ñu may xoolee comme nit ku jógee ci kaw asamaan <laughs> mais dama ne ne niim amul luñ ciy sànni kon bokk soccu niim am na solo trop dina weexal mais lépp luy parasite ak lépp loo xam ne nekk na ci biir gémmiñ loo xam ne lu ci bokkul la niim da koy génne. jërëjëf monsieur Sarr mbokk mi dafay laaj mu ni saab saab dafa gis ni gars yi sant pen ñoon dañ koy def am ñeex rek mu neex lool mu ne ndax ngir fajoo ko amul aw toggin wuñ koy toggee woo xamante ni dina doon am mbuum nga jariñu ci ba noppi faju ci. waaw mbuum mi nag la ca jublu xam nga mbuum da koy togg da koy togg lu bare bare bare bare dem ba mu xam ma nu koy wax ci biir daal jigéen ñoo gën a xam waaye gis nga li ci gën a bari lu naturel moo ci ëpp njariñ gis nga saab-saab jël feuilles yi xob yi defar ko poudre ba mel nii moo ci ëpp njariñ beneen njariñ mooy li ma wone léegi doom bi nga xar ko nga génne doom bi doom bi boo ko génnee won naa leen ko doom bi nii la mel nii la ci biir ci biir fii doom bi nii la nga jël ko toj ko génn ci benn doom bu weex tàll wane naa ko fi léegi doom bu weex tàll bi ñett suba ñett ngoon ñett euh, boo tëddee booy tëdd mag mu koy def boo demee seet sa suukar dina wàññeeku nga dem seet sa tension dina wàññeeku dina réguler lii moom jarul dem ci docteur parce que lu naturel la waaye nag yaakaar naa ne ku ku dëkkee lekk mbuum nag a ah, xanaa ne dina la indil lu baax de di nga am neex-neex di nga am tam lu baax xam naa ne caameen ñaa ngi may dégg xaw ma ndax duñ ma duñ ma fi wax dara daal. jërëjëf Sarr mbokk mi nee na ni dégloo sa waxtaan li nga wax ci niim ak nebedaay muy saab saab te muy yu am njariñ mu ne ndax ñeneen ñu mel ni yow ci garabi Sénégal yi ku mel ni ngeer ak rat ak yu mel noonu waa ndax lu mel noonu du ngeen dajaloo seet ku génn ko bu njariñoo xam ne Sénégal dañ jariñoo ndax garab yi bari na fi te it njariñ li ngi bari na lool waaye mais njariñ yooyu yëpp dama ne nit ñi xam nañu ko scientifique yi xam nañ ko yéen est-ce que xam ngeen ne mango dafa am beurre ah sëñ bi xam nga ne mango am na bër sëñ bi xam nga ci dara beurre de mangue am na lan mooy beurre de mangue boo jëlee mango nga lekk ñam bi ba mu jeex takk lu des xoox bi nga jël xoox bi nga toj ko mu des lan saal bi saal bi boo ko toggee ba togg ko nga baxal ko ba mu bax nga dajale saal yu bari nga bës ko nga pressé ko mu jox la beurre am na ñoo xam ne dañ koy dundee parce que lu naturel la du beurre bi nga xam ne da nga dem defaree ko à partir de lait ak ñoom seen defar ko ba ba mu doy waar beurre yi amul benn cholestérol benn ngi noonu dama la bëgg wax ne suñ borom bi mu ñu fi wàccee lañu lijjanti lépp parce que lépp lu ñu fi bàyyil ci gàncax mu nekk suñu environnement lépp njëriñ la ñu xam ko ak ñu ñàkk koo xam comme am na yoo xam ne gëstu nañ ko ba pare la des mooy ñu liggéey ko pour mu nekk économie mu nekk développement ñàkk liggéey boobu nag moo jar a waxtaanee te man peut-être que mën naa am foofu laay daaneele ndaxte daa mel ni ñu ngi dàqanteeg waxtu bi des na waa kon baax na kon kon mën nañ continuer ma bàyyi la ci laaj bu mujj bi jërëjëf mbokk mi da doon laaj mu ni dégg na ci sa biir waxtaan nga wax ci new new di garab goo xam ni boo ko ankee muy sa njariñ soo ko rooxee noonu muy njariñ soo ko déggatee nag doom bi génn ci biir nga nga wax ko fii njariñ lu baree ngi ci mu ni loo ko ci mën a dolle ci ay njariñ ndax ank gi am na njariñ ruux gi noonu am na njariñ te déggat gi gis na nga génn ci njariñ lu baree man kay nee naa lépp am njëriñ xam nga loolu mooy suma principe de base garab goo gis lépp ci garab njëriñ la waaye man dama insister ci doom yi dama ne doom yi dafay réguler tension ku am tension pression artérielle buy kawe pour nga wàcce ko bu suufee pour nga yëkkati ko mu nekk ci niveau bu normal lii nii mooy doomu new moo nekk ci biir doomu new nee nañ tamit day wàcce suukar dafay réguler le sucre kon kay njëriñ a ngi doon doy na nga lekk ko am neex-neex ba pare am faj kon kay sant yàlla waaw jërëjëf ki da doon laaj maanaam kilo xobi neex ma bu ñu togg maanaam ñaata litre ndox lañ koy toggee ak ku ko doon naan noo koy naane ñaari litre ndox danga jël lu tolloog xobi nii ma xob lu tolloog kilo nga daal di jël ñaari litre ndox nga togg ko togg ko togg ba nga gis ne ndox mi dem na ba tolloog lu tolloog litre genn wàll gi daal nga daal di rocci xob yi nga sempi bàyyi ko ba mu teey nga jël def ci sa ndox loolee lu toll ni kaasu ataaya rek doy na boo yeewoo suba teel balaa ngay def dara nga naan paree nga soog a bu la neexee booy tëddi nga naan ci tuuti jarul sax naan lu bari lu tolloo kaas rek kaasu ataaya am na benn ki ma doon wax naan su tërër ne mooy Euh, boroom xam-xam boobu nekk allemand moom guddi gu nekk guddi gu nekk dafay tàngal ndox def ci lu tolloo kaasu ataaya jël benn doomu benn benn xob benn xob rek bu niim mu dugal ko ci biir mu bàyyi ko mu teey mu xent ba suba teel bu yeewoo suba teel lu muy njëkk def loolu lay njëkk a naan daal soog a def leneen lu muy def góor googu macha allah ci wér gu yaram am na lu ëpp quatre ans te gën naa dëgër ay moromam dama ne niima lépp a baax ci niima ak façon ni ñu koy utiliser nag ma bëgg a wax tamit surtout xale yi nga xam ne dañuy faral di dugg internet mais def leen niim rek niim N E E M N E M ñu bindee ko comme anglais boo ko bindee rek dina la ubbil ay sites yu bari site bu mu la ubbi rek nga dugg ca nga dem seet kooku lu mu wax ci niim am na koo xam ne nee na niim mooy garab goo xam ne am na junni njariñ junni xarbaax junni laa wax te man li ma waxagum xanaa ay juróom ak juróom-benn laa yemagum kon kay la ci des bari na kon ñun ñooy romb su njariñ rek encore une fois. jërëjëf monsieur Sarr mas na may seetaan ci benn sit ci garabu nevedaay boobu ngay wax muy. saab-saab waaye ñooñu lañ wax ci ay njariñ romb na ay junni yoo xamante ni dañoo wax ni saab-saab am na ko ci ay njariñ junni yu bare bare lañ ci lim saab moom itam dégg na mbokk mi nee na dégg na li nga ci wax ci dagg xob yi weer ko ci ker ba mu wow nga dëbb ko def ko sunguf waxtu repas yu ne nga di ko jëfandikoo waaye ki da doon laaj moo ne est-ce que mënee su ko woon a def rek boo xëyee def ko ci ab kaas ba mu far nga naan ko su ne rek nga naan ko noonu di ko man comme damay dox rek dem naa ci waa inda waa Enda dañuy defar maanaam té té de nebedaay maanaam mooy nga jël xob yi nga weer ko comme ni ma wax rek doo ko weer ci naaj da nga koy weer ci ker ba mu nga xam ne comme ça propriété yi du dem du naaw léegi nag nga dajale ko ñu def ko ci benn mbuus enveloppé ko léegi boo ñëwee def sa ndox nga jël dugal ci sab-sab bi mu mel ni tisane bu demee ba yebbi ci nga génne saab-saab bi jël sa ndox naan beneen façon nga ngi noonu te boobee bu la neexee mën nga ne la nga utu mooy dara du dugg sa yaram lu dul ndox mais ay ndox mu baax lay doon parce que ndox mu ànd ak saab-saab la bu leen fàtte ne saab-saab mooy nevedaay nebedaay maanaam du dee mukk kon xanaa ku koy jëfandikoo doo dee mukk mel na ni misaal la daal waaw misaal la xam naa laaj bu mujj bi mbokk mi dafa dama seetlu man sama seetlu bopp nebedaay doom bi boo ko sexee loo ci tegaat suukar lay saf loolu lu koy waral doomu nebedaay boo ko sexee nii loo sexaat rek day saf suukar ginnaaw waaw loolu moom ci ci ci ci saf-saf la rek xam nga doomu nebedaay mooy lu weex li ma leen woon léegi boo ko yéyee dafay tàmbali mel ni lu am suukar buy dem bay waaja geex mu xaw a mel ni lu weex ñaari ñaari guu yooyu la am suukar ak wex waaye nag noonu la baaxee tamit ak am njariñ di wax rek ne peut-être man foofu laay daanelee amoon na laaj boo xamee ne dama ko bindoon ci kayit bi nga ma njëkkoon a jox waa dafa ne lu tax suñu gouvernement yi jubluwuñu ci développer nebedaay ak euh, ak euh, ak niim ak yeneen xeetu gàncax yi dama leen wax ne leen àddina yëpp bëri la àddina yëpp bëri la moom sa bopp wala nanguñu moom la ku nanguñu moom la nag luñ la teg dagan na ku bëgg a moom sa bopp nag lañu la noot ba moom la ci loolee ngay fexe teggi dama ne lii ñu tubaab yi di ñu indi li ñu ko jaay yépp jële ko bitim réew dugal ko suñu réew te bëgguñu ñun ñu yeewu ci li nga xam ne mooy njariñ yi nekk suñu biir réew kon tubaab yi gañe nañu benn yoon ndax muur nañu suñuy bët mais ñaareel bi tamit tere nañ ñu tere boobu laa wax nag ñi nar a développé nebedaay ci senegal ak niim ay góor yàlla yu am fit lañu yu bëgg réew mi yu am alal te nangoo xeex ak bëre pour taxawal fi ay industrie yoo xam ne ay koom goo xam ne day sukkandiku ci niim ci nebedaay ci buy ak ci leneen ak leneen ak leneen te lépp mën naa nekk te bu keroogee garab yi ñuy jéggaani ci tubaab bi dootuñ ko jéggaani diw yi ñuy jubali ci ñoom yépp dootuñ dootuñ fa dem ci ñoom léegi nga xam ne mooy faj gunóor ak fay yoo suñu